أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasimi'a wa samaan baabu karaahati rukuubil jallaalati wa hiyal ba'iiru awi naaqatu allatii ta'kulul 'adira فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة kon ولله الحمد والمنة Euh, ñu ñëw fi ñu yemoon ba léegi ci kitaabul umuur almanhiya anha ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent sept li nga xam ne moo doon baabu karaahati ta'liiqil jarasi fil ba'iir hadis bi mu gis moo doon mille six cent quatre mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu mooy Abu Hurayra anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala aljarasu min mazaamiri shaytaan walillahi alhamdu wal minna wal wal minna waaw léegi ginnaaw loolu tey ñu war a jël hadis ki chapitre bi ci tegu muy chapitre trois cent huit trois cent huit muy li nga xamante ne nii mooy baabu mu ne buntu karahati sip gu ñu sip rukubil jàllala di yéeg li nga xam ne aljallaala waa lan mooy jallaala mu ne wahiya ta mooy alba'iru géléem gi nga xamante ne awit naaqatu wala naaga gi muy gé wala naaga mooy bu jigéen bi alba'ir mooy géléem allati bi nga xam ne takulu day lekk al'adira ta day lekk li nga xam ne mooy sobe mooy salte yi lay lekk ak sobe waaw fa fa in akalat alafan bu lekkee beneen xont taahiran boo xamante ne ñu koy dundale leneen loo xam ne lu laab la fa taaba lahmuha ba ni nga xamante ne mooy euh, ndawalam daal dinay renouveler wu deret ji ca biiram daal di laabaat zalatil karaha bu boobaa euh, sig gi ñuy tudd fii fii loolu day tëb day deñ waaw fii nag dane ba'ir wala naaqa mais jalaala ëpp na loolu waaw jalaala à vrai dire mooy bépp rab rek waaw contrairement li al imam al ibn Hazm rahimahullah jàpp ne ci zawaatul arba'a yi lañ mooy jàllaala ke ne mooy rek li nga xamante ni mooy euh, euh, euh, yi nga xam ne ñeenti tànk lañ am comme ñoom nag ñoom gëléem ñoom xar ñoom bëy loolu kese hmm? loolu la ñuy wax jàllaala waaye jàllaala day nekk sax ganaar mooy lépp bàyyi ma boo xam dañ koy lekk ndawalam dagan na waaye day lekk li nga xamante ne nii mooy ay sobe rek li mu ëpp lu muy dunde ay sobe la waaw waaw comme xar comme bëy comme nag waaw comme gëléem waaye comme ganaar comme kanaara ñoo ñépp nga xam ne bu dee li mu ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp mooy loolu lay dunde kon loolu la quoi wallahu taala alam lool mooy jàllaala léegi nag fii dane moom àtte mooy dañoo sib loole mais loolu wute la boroom xam-xam yépp neewuñ ne dañ koo sib waaw parce am na ñoo xam ne moom dañ jàpp ne loolu dafa xaram lekk jàllaala moom ça ça loolu moom c'est haram <laughs> voilà mais dinañ ci ñëw insha allahu euh, taala Euh, léegi kon fii nag euh, kon euh, dalaa bëgg wax ne jàllaa la nga ñëw sit ngay lekk nga koy war premièrement waaye fii xam nga war kese la wax baabu karaahati rukubil jàllaa waaw wa hiya al ba'iru aw an-naaqatu allati ta'kulu al-'adhira fa 'alafan taahiran fa taaba lahmuha zaalat al karaaha war kese mais beneen laaj dayam nooy est-ce que nañoo lekk ndawal bi man ganaar boo xam ne ci sën bi rek lay dunde moom waaw wala kanaara yi wala sama euh, tamit ñi lekk fas ah fas tamit mooy boo xamante ni sobe kese lay lekk wala lim ëpp lu muy lekk mooy loolee ba ni nga xam ne nag ñoo lay xeeñe sax mujj sax di xeeñ waaw loolu noonu est euh, day nekk loo xamante ne lekk ko moom ndawalam ah? loolu nu mu fa demee waay loolu insha allah dinañ ci ñëw léegi fii al imaamu al xaafidu an mu indi fii bon te nag euh, benn xadis muy xadisu Ibn Umar indi fi aaya cent quatre-vingt-douze wa an Ibni Umar radiyallahu anhuma annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil jallaalati fil ibili an yurkaba alayhaa rawaahu abu daawuda bi isnaadin saxiix kon al imaamu al xaafidu nawawi mu indi benn xadiis bi dong fii ci buntu bi ci si bu warab jàllaala bàyyi giléem goo xam ne day li muy dunde mooy ay sobe en tout cas wala moo ëpp. baam am ci moom effet mu ne kon wa mu ne an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji di sayyidina mawlana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala neena naha terena naha ayena rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama ah, anil jallalati waaw nga xam ne moom ay immondice kese lay lekk mooy ay saleté mu ne tere na ci ba yii nag bu ne lu ñuy war la mooy bu boobaa gilim ak li nga xamante ne mooy ñoomin fas yooyu ba tere na fil ibili waaye nag gilim la wax gilim goo am day lekk li nga xam ne mooy ay sobe lay ëpp lu muy lekk an yurka ba ñu koy war alayha ci kaw mu ne hadis bi raw rawaahu ah <coughs> solo na ko kan moo ko solo Abu Dawud al imaam Abu Dawud rahimahullahu taala léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom dong moo ko solo ñu la déedéet sëriñam al imaamu kii al kii kii bokk kii solo na al imaamu kii euh, Abu Dawud waaw at-Tirmidhi ak al imaam Ahmad solowul bi ah c'est rare c'est rare Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom ñoo ko solo rahmatullahi alal jami al Abu Dawud indi na ko ci yu bari ci awwalu kitaabul atima babu nahyi an aklil jallalati wa albaniha foofu la ko njëkk indi eh, eh, li non foofu la ko mujjee eh, kitaabul jihaad moo kitaabul jihaad babun fi fi rukubil jallalati indi foofu indi na fa ñaari version euh, euh, deux mille cinq cent cinquante sept ak deux mille cinq cent cinquante huit ñaari hadith après mu ndi ko kitaab awwalu kitaab la atma baabu nahyi an aklil jallalati wa albaniha voilà euh, buntu bi wax xaraam gu ñu xaraamal na tere tere an nahyi tere an aklil jallalati di lekk li nga xam ne mooy animal boo xam ne dagan nañu lekk ko waaye sauf que moom ay sobe kese lay dundee wa albaniha waaye di naan soom mun di fa xadis bi waaye di ci teg tamit xadis ibnu abbas radiyallahu anhuma eh, ak xadis beneen ibnu umar boo xam ne moo gën a yaatu ni léegi nañ gis ñett yooyu nga xool al imam abu dawud mu ne haddathana usman ibn abi shayba mu ne nettali nañu suñu sëriñ do usman ibn abi shayba di usman ibn muhammad ibn ibrahim ibn usman abul hasan al absi mawlaahum al kufi di grand frère ki nga xam ne mooy abu bakr ibn abi shayba gane àddina cent cinquante six génn àddina deux cent trente neuf rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana abdatu mu ne ki nettama abda di abdatu ibnu sulayman alkilabiyu al ñi ne amiri la abu muhammad alkufiyu rahimahullah gane àddina cent vingt génn àddina cent quatre-vingt-sept am na wuute rahmatullah alayhi an muhammad ibn ishaq moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ibn Khayyar Abu Bakr ñi ne Abu Abdillah al-Qurashi al-Muttalibi al-Madani di sëriñu waa ashaabu siyar wal maghazi génn àdduna cent quarante quatre moom nag dañu wute bu baax kañ la génn àdduna am nañu ne cent cinquante am ñu ne cent cinquante cinq am ñu ne cent cinquante am ñu ne cent cinquante trois wallahu ta'ala a'lam an ibn abi najih moom ibn Ishaq di Muhammad ibn Ishaq mu jëlee ci ibn abi najih di Abdullah ibn abi najih Yasar as-Saqafiyu al-Makki as-Saqafi mawlaahum rahimahullahu ta'ala génn àddina cent trente et un hmm? fële nga xam ne mooy al-baldatu al-mahruusa makkatu al-mukarrama eh, zaadaha llahu tashrifan wa takriman an Mujaahidin mu jël ko ci Mujaahid ibn Jabr Abul Hajjaaj min Abu Muhammad al-Makki al-Qurashi al-Makhzuumiyu mawlaahum gane àddina la 21 génn àddina la 101 an ibni Umar mu jële ko ci ibn Umar bin Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki génn àddina 74 am nañu ne 73 wallahu ta'ala a'lam annahu qala naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an aklil jallalati wa albaniha gane ma mi bi bokkul ak bi bi rukub la wax <laughs> bi rukub la waxul lekk la waaw nga ne léegi léegi ana boobu bi nga xam ne moom dane bi yéeg ñu boobu moom la indi fële hmm? moom la indi fi nga xamante ne moom lañ la doon wax ne la imaam abu euh, abu daawuda da ko indi ci kitaabul jihaad waaw foofu la indi bi eh, nga xam ne mu ngi jaar ahmad mu ne foofu fi rukubi kitaabul jihaad baabun fi rukubil jallaala mu ne haddathana ahmad ibn abi surayj ar ahmad ibnu Sabbah ad-Daarimi an-Nahshali al-Baghdaadi rahimahullah al-Muqri euh, génn àddina après les années deux cent quarante qaala mu ne axbarani Abdullah ibn al-Jahm mu nekk ma ne tama Abdullah ibn al-Jahm Abu Abdirrahmaan ar-Raazi rahimahullahu ta'aala kañ la génn àddina kañ la génn àddina loolu dañu ma ko wax qaala haddathanaa Amr imaam Abu Daawuud na ya'ni ibn Abi Qays muy Amr ibn Abi Qays ar-Raazi al-Khuraasaani al-Azraq al-Kuufi rahimahullah moom itam dajuñu kañ la gane àddina kañ la génn àddina an Ayyub as-Sakhtiyani mu jële ci Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri gane àddina 68 génn àddina 131 ca Ta'un ba ca Perse ba rahimahullah an Nafi' mu jële ci Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab Abu Abdillah euh, al-Qurashi al-Madani mawlahum hmm, euh, génn àddina 116 am na wuute an Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil jallalati fil ibili ay yurkaba alayha hadis bi teg teg moom la imaam al-Hafiz an-Nawawi indi fii dañu jëloon bee ngir nga amaale ci ne du rek liig bi kese waaye Ibn Umar hadisam bi ñëw na ci naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aklil jallalati wa albaniha yeneen saa sam xaraamal na kon gis nañ ci biñ génne leen que ne yéeg bi la wax bii nii mu wax. kaan aklil jàllaala mooy di lekk li nga xam ne mooy ndawalam wa albaaniha waaye di naan soowam loolu nag ah te am na boo xam ne xadiis boo xam ne moom daa boole yëpp daa boole ñett yëpp waaw moom la te même càllale boobu la ko indee ci buntu bale mooy ci kitaabul atrima alhamdulillah walu kitaabul atrima baabu nahyi an aklil jàllaalati wa albaaniha xadiis biñ ci wax léegi te xadiis ibn Abbaas xadiis ibn Abbaas boobu tamit Ibn Abbas ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an labanil jallala te ne yonent bi alayhi salaam kat daal dinay tere ah, eh, li nga xamante ne nii mooy eh, labanul jallala mooy eh, meew soow mi nga xam ne moom ngay ratt di ko jële ci bàyyi mu boo xam ne bu dagana lekk la waaye ay sobe la dun dunde voilà après mu tekki bu Ibn Umar bi jaaraat ko ci même la mu ne haddathana Ahmad ibn Abi Surayj qala akhbarani Abdullah ibn Jahm qaala haddasanaa Amru bnu Abii Qays an Ayyuub as-Sakhtiyaani an Naafi' an Ibni Umar radiyallaahu anhumaa annahu qaala nahaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam anil jallaalati fil ibili an yurkaba alayhaa aw yushraba min albaanihaa voilà mu ngi noonu kon loolu la indi fi léegi kon hadis euh, yi nag euh, kon gis nañ ne kon ku mel ni Ibn Abbaas radiyallaahu anhumaa wa ardaahuma daal dinay solo lu mel nii indee na ko tamit ci yeneeni terme yoo xam ne imaamu Tirmidi solo na ko kene anna nabiyya naha anil mujassama wa an labanil jallalati wa an an shurbi min fisiqa mu ne moom Ibn Abbas kene yonent bi alayhi nga xamante ne nii mooy euh, di euh, picc moo xam ne wala loom dañ ko jàpp teg ko takk ko diir ko dóor ko def ko ab cible waaw ba pare nga ñëw dóor ko sànni ko ab xeej wala ab flèche wala yooyu mu ne xaraamal na lool loolu gisoon nañ ko voilà mooy di eh, sabr jàpp benn biir nga xam ne yeneen saa sam doon tere loolu mu ne waan labanil jàllaala waaye tere na tamit soowu bàyyi bi nga xamante ne bu dagana lekk la buy joxe soow waaye boo xam ne ay sobe la doon dunde wa an shurb min fi siqa ñuy naan ci gémmiñu mooy euh, ndab li nga xamante ne dañu am dañ koy tëj mooy loolu gisoon nañ problème ya ciy am ba yoona saa san doon ko tere benn waaye ñëw def ko ñëw ne góor xool gurgurgurug benn <laughs> jaan daal am lu génn ci ndox mi dugg ci biir bi daal koy lor <laughs> waaw wal iyaazu billah euh, léegi kon lii lépp ay xadiis la naa Jaabir tamit imaam Ibn Shayba solo na ci sanad boo xam ne bu hasan la jëlee Seydina naa radiyallahu anhu ne nahaa rasuulullahi sallallahu solo wa sallam anil jallaalati an yu'kala lahmuhaa aw yushraba labanuhaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal li nga xam ne mooy rab boobu di dunde lu nga xam ne sobe la ñuy lekk li nga xamante ndawalam wala ñuy naan soowam waaw al imaam Abu Daawud ak an-Nasaa'i solo nañ rahmatullahi alayhimaa jëlee ci Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma xaybar an luhumi al-humur al-ahliya wa an al-jallalati an rukubiha wa akli lahmiha ci sanad boo xam ne bu xasan la comme ni ko boroom eh, al-tuhfatul ahwazi di al-cheikh al-imam al-mubarakfuri wax mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam tere na keroog bésub xaybar eh? mu ne tere na keroog yonent bi alayhi salaatu salaam bésub xaybar mu ne ci juróom-ñaareelu at mi eh bon attends attends attends attends am na <laughs> benn affaire boo xam ne lii ma ko fàttali parce que après boo déglu fichier yi déggu ma ne mais erreur lii erreur la mooy euh, yawmu Mu'ta li ñuy gis hadiisu Seydina Abdallah ibn euh, Jaafar radiyallahu anhuma ibn Abi Talib te ne Mu'ta boobu mais mais Mu'ta xewul xewul après Fath Makka ah. non non dafa mel ni man loolu laa wax quoi budul boobu di fichier ba ñoom wax ci wàllu Mu'ta bu ko jiitoon no mukta non en fait parce que euh, bi Abdallah ibn Rawaha naan xallu banul kuffaari an sabili <laughs> ba Seydina Omar naan i eh, <laughs> yow Abdallah ibn Abdallah ibn Rawaha yow yaay wax seere ci kanamu yonent bi alay saa salaam ci néegu yàlla bi mu fii ci kaaba gi yonent saa salaam ne ah, ah, ne ko Omar xalli anu bàyyi ko waaw bàyyi ko mu continuer lii muy wax seeram <laughs> yii muy muy décliner di ko sànni waa Quraysh mais lool lool lool du lool du fatxu Makka ah non loolu la woon voilà parte que umratul qada ci la yonent bi alayhi salaam mooy bi mu ñëwee juróom benneelu at bi daal di dem boom alayhi salaatu wassalaam ne day kii Hudaybiya waa day dem ngir umra waa Makka ba mu ñëwee Hudaybiya waa Makka téye ko foofu ba pare ni ko doo gis Kaaba gi da ngay ñëw rek daal di ñëw rek ne da ngay umra woon saa nga jot suñu aval ñu jox lu ndigal mukk ay léegi da ngay ba li nga xamante ne mooy euh, at mii nga xamante ne moo ci tegu waaw loolu mooy am mais pas léegi ah non da nga foog da ngay jógee ne rek après nga ñëw noonu quoi non loolu day simple lool ñun waa Quraysh loolu ñu koy nangu ko waa loolu mënu la nekk dellul yeneen ci bari saa saam bon daal di dellu bon loolu taxu ñoo jóg après euh, li nga xamante ne euh, mooy la fa xewoon yëpp. gaaya loolu metti woon leen voilà euh, ba jullit ñi affaire bi metti woon leen léegi loolu nag ñu ne woon yonent saa salaam léegi dellul kon yonent saa salaam dellu ba mu delloo nag ñu ne ko at mii di ñëw ngay ñëw mooy ci septième année bi voilà léegi nag ci septième année bi ci ngay ñëw boo ñëwee nag après nag ci ngay mën a euh, daal di nag euh, ñëw quoi daal di ñetti fan nag lañ la may bu ñetti fan yi jeexee tu vas sortir de la Mecque li nga xamante ne eh, mooy da ngay génn Makka waaw loolu par exemple umra googu noonu moom ci dul qa'da la am sanata saba boobu la ñoom eh, ci fekke moom la ñoom eh, loolu moom la ñoom Seydina Jaafar daal di fekke ak ñoom Seydina Abdallah ibn Rawaha ak ñooñu ba keroog ci la say doomu bi ñëwee umratul qada ci la kii ñëwee doomu Sayyidatu Zeyna Hamza bi bu jigéen bi daal di topp yoneen saa salaam léegi ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib di ko xëccoo moom ak grand frère am Jaafar ak Seydina euh, Abdallah ibn Ra ki non kii euh, Zayd ibn Haarisa waaw hibbu Rasulillah saa salaam ñu koy xëccoo voilà <laughs> loolu la loolu loolu c'est après loolu après Xaybar la parce que juste après Xaybar ci la umratul qadaa yoneen tubaab yi saa saa après ci la dem. def umratul qada nga xam ne mu ngi xawoon ci zil qaada sanata <laughs> léegi nag après loolu nag après la li nga xamante ne mooy euh, kii am mooy ci la euh, ghazwatu mu'ta après am voilà mais parce que dama ne woon Abdallah ibn Rawaha keroog li nga xamante ne mooy euh, fathu Makka mu ngi doon wax ci la doon wax veeram yooyu ah, ba Seydina Omar naan ko mais yeneen yow Abdallah ibn Rawaha ay shi'r ngay wax ci kanamu yeneen saa salaam fii ci biir néegu yàlla bi yeneen saa salaam ne bàyyi leen loolu umratul qadaa la te umratul qadaa moo amoon Zul Qa'da sanata sab'in anta kanta mu'ta mu ngi am Jumaada al-uula sanata thamaan voilà <laughs> mais sinon parce que fathu Makka après la te fathu Makka loolu ci Ramadan la amoon sanata thamaan boobu ñoom fekk wuñ ko fekk nañu génn àddina voilà loolu ak correction la boo xamante ne temps yee laa doon xamul ba doon kii euh, xam nga léeg dafa am lu ñu naan ay hadith yi voilà waaw dafa am nag benn groupe boo xam ne euh, dañu cee boole woon depuis deux mille vingt et un <laughs> voilà deux mille vingt deux mille wala deux mille vingt et un ñoo xam ne bon dafa am mbokk moo xam ne tous les jours day dugal hadith bi jour léegi nag après euh, biñ commencé bëkk temps yi boo commencé bu ñoon sax riyaad bi ah biñ commencé riyaad bi di def hadis yi léegi ñu ne léegi bu dugalee benn boo xam ne fekk am na euh, ci riyaad bi ñu jël sara ñu ci def daal di koy publier foofu voilà bu ko defee mbokk ya nekk ci groupe ba daal di ci euh, daal di koy mën a dégg saraawu hadis boobu foog naa ci loolu la woon am na hadis yoon dugaloon bi ma dugalee lool mais bu ma ko dugalee dama koy déglu dama koy déglu ba pare daal di koy dugal voilà dina ma may man tamit beneen révision bu may def ak yu mel noonu léegi ci laa dégg woon nag erreur bi ma ne mukk <laughs> ñoom Seydina Jaafar ibn Abi Taalib fekkewuñ Fathu Makka ñooñ faat nañ leen Mu'ta voilà umratul qada ñëw nañ Makka dëgg la umra nañoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais lool mooy ci septième année bi voilà loolu mooy umratul qada bi nga xam ne Quraysh ci la leen ne woon ñetti fan ngeen fi am te ginnaaw gi ci la yoneen saa sallam daal di denc sayyidatu Maymunatu bintul Harith al-Hilaliya radiyallahu ta'ala anha wa ardaha kon nag loolu lu jara <laughs> bàyyi xel <laughs> voilà loolu erreur la voilà c'est pas ñoom fekkewuñu fathu Makka ubbig Makka waaye li ñu fekke ñoom ñu ngi fekke umratul qada avant fathu Makka faat nañ leen Mu'ta muy sayyidna Zayd ibn Haritha saydna Jaafar ak saydna Abdallah ibn Rawaha radiyallahu taala anil jamii voilà moo tax ah xam nga ban kii la woon mooy bi nga xam ne al mar'atul mahzumiya voilà hadis boobu la woon waaw waaw inna qurayshan qad ahammatuhum sha'nul mar'atil mahzumiya léegi ñu ne mooy ndaw sa sàccoon gars yi ne yaa problème dina am kii kan rek moo ñemee dem di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam gaa yi ne ah, kan moo ko ñemee ku dul ku dul ku dul ku dul mooy hadith six cent cinquante et un waaw idan tuhikat hurumaatu shara hadith boobu la mbokk mi euh, benn euh, sax benn euh, soxna la waaw soxna si nag sama <laughs> sama sama sœur <laughs> moo koy dugal <laughs> mooy dugal hadith yooyu hadith du jour voilà hafizaha allahu voilà wa ja'ala uh, haditha rasuli uh, manaraha wa manara manarana wa manaraha amin waaw léegi hadis boobu la woon hadis boobu la woon voilà léegi bañ naan te kat ñii bi ñuy neen kat moo ko ñemee wax ku dul Quraysh ndax lii fathu Makka la woon léegi nag ñoom ñu ne ah loolu kan moo ko ñeme ku dul ki nga xamante ne mooy Usaama léegi ci lañu demee woon ne dañuy gisi euh, li nga xamante ne nii mooy euh, Usaama kon moom nañ dem mu def intervention ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ko defee euh, ah kenn bi ñu xool nuñ koy aménager rek ndax fu ndaw si kilifa la de <laughs> waaw kay boobu la woon boobu dama doon wax ne te boobu kat baayam mu ngi doon dund parce que Fatu Makka la non baayam dundul baayam Zayd ibn Haarisa fekk na mu génn àddina parce que mu génn àddina euh, avant fathu Makka voilà moom Jumaada la génn àddina alors que fathu Makka ci Ramadan la te Jumaada loolu moo jiitu même at bi la waaye moom mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy ca Jumaadal uula ci sanata sanaan fële ca Mu'ta kon loolu muy rectification léegi walillahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat fi nga xamante ne moom lañ yemoon kon gis nañ Seydina Jaabir nee na keroog Xaybar lii moom mu ko fàttale non Amr ibn al-As Abdallah bokk ibn Amr ibn al-As ne yonent saa keroog bokk na ci yim xaraamal Xaybar tere ko naha an luhumil humur tere na li nga xam ne mooy la viande anine azine